a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursaliina wa imaami almuttaqiin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jataay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi moo nekkoon suñu jataay bu njëkk ginnaaw introduction bi jëmoon ci kitaabul maghazi di e, bunt bi nga xam ne moo wax ci xare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam e, jotoon nañu gis ci jataay bi weesu première xare bi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xare comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al buxaari rahmatullah alayhi solowa ci kitaabul maghazi ci saxiix bi mu ne baa mu ne qaala ibnu isxaaq rahmatullah alayhi awwalu maa gaza annabiyu sallallahu al abwa moom imaam ibnu isxaaq rahmatullah alayhi mu ne woon xeere bi nga xamante ne ni imaam al Buxaari moo ko soloo ci saxiix bi taaliqan mu ne imaam ibn Isxaaq de nee na awwalu ma gaza première xeex bi yonent bi alayhi salaatu xare bi njëkk xare mooy al abwa muy abwa euh, te waxoon nañ la ne abwa mooy waddaan même bi la boo déggee ñu ne la ghazwatu waddaan wala ñu laaj la ana ban xare la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam njëkk a xare nga ne waddaan baax na boo ne ab waa na ndax benn la kon loolu gisoon nañ xare boobu muy xare bu njëkk bu aleyhi salaatu wasalaam xare ginnaaw xare boobu imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi nee woon nañu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa yónni sariya muy sariya bi nga xam ne euh, moom imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi dane mooy sariya bi njëkk bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni waaye da ko conditionné moo tax moom imaam ibn isxaaq mu ne fa kaanat raayatu ubayd ibn alxaaris fi ma balagani awwala raayatin caqadahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil islaam li ahadin minal muslimiin moom imaam ibn isxaaq mu ne siri sariya bu imaam drapeau bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe woon bi mu paree ci gazwatu Badr di al abwa daldi yónnee takk xare boo xam ne moom demul am ñum ci yónnee te ku ko jiite woon di ubayda ibn alxaaris eh, radiallahu taala anhu wa arda mu ne ci lima ma jote ci xam-xam de mooy raaya bu njëkk bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di takk daal di taxawal dal di koy joxe ci lislaam jox ko kenn ci jullit ñi mu jiite ko te moom aleyhi salaatu wasalaam demul loolu waxoon nañ la ne imaam ibn isxaaq rahmatullah aley moom ci boppam xam na beneen avis bi ndax waxoon naa ne loolu dafa ab wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah aleyhim comme ni ñu koy gisee léegi après moom mu ne woon mu am lum riwaaye ne am na nag ñoo xam ne nee nañ bu seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu taala anhu mooy bi njëkk imaam ibn isxaaq daal di fay indi benn poème boo xam ne nee nañu Seydina Hamza moo ko wax radiyallahu anhu moom imaam Ibn Ishaq ne bu dee nee ne wax jii nii wér na ko ne Seydina Hamza ko wax kon nag mooy li nga xam ne mooy li dëgër ndax li annahu lam yaqul voilà mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci la riwaaye loolu moom imaam Ibn Ishaq mu ne bu dee ne de lii ñu wax ci kene Seydina Hamza moo ko wax kon de lu lu wér la bu dee lu wér la mooy kon mooy bi njëkk ndax Seydina Hamza kat radiyallahu anhu moom nekkul koo xam ne da doon wax lu dul li muy wax dëgg lay doon ah loolu lañ gisoon muy ghazwatul Abwa ak sariya bu Ubayda ibn al Harith bokk ci doomi Abdu Manaaf euh, radiyallahu taala anhu wa arda waaye bala ñu àggale tey yeneen sariya yi ak xare yi mooy bi ñu gisee keroog sari biñ jataay biñ gis imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi daf ñu ne woon sariya boobu nga xam ne moom la ubayda ibn al radiyallahu taala wa ardaahu daldi woon jiite bi nga xamante ni nii ci lañu dajeek kuffaaru qurayshi ni ndax bi ñu génnee dañoo génn dajeek ñoom bi ñu génnee dajeek yéeféru qurayshi yi mu ne wa min al mushrikiin al miqdaadu bni amrin al bahraani xaliifu bani zuhra wa cutbatu bni ghazwaan ibni jaabirin almaazini xalifu bani nawfal ibni cabdi manaafin wa kaana muslimayn walakinahumaa xarajaa liyatawassalaa bilkuffaar wa kaana cala alqawmi cikrimatu bni abi jahl imaam ibni eh, isxaaq raxmatullah aleyhi waxoon nañu ci sariya boobu kene seydna Ubayda ibn al-Xaaris bi mu jiitee loolu ba ñu àgg ci benn ndox boo xam ne mu ngi nekk foofu la ca Xijaaz ci suufi Marra mu daje mbooloo mu rëy ci waa Quraysh ba Seydina Sa'd ibn Abi sànni fa benn flèche benn xeej nekk ki ko njëkk a sànni mu ne wa farra mushrikiin ndax laale wu ñoon ku nekk dal di dem nee na am ñu jóge ci yéeféer yi kan moo fa jóge daal di ñëw ci jullit ñi mu ne woon almiqdaad ibn amrin al bahraani di almiqdaad ibn al aswad ñu gën ko xam ci almiqdaad ibn amr eh, kooku di almiqdaad ibn amr boobu nekkoon aliyu waa banu zuhra ak kan mu ne utbat ibn ah, di xaliifu bani nawfal ibn abdi manaaf mu ne ñoom ay jullit lañ woon mais dañoo ànd ak yéeféer yi ñoom waa ko faaru Quraysh ni jàpp na ñii ci ñoom lañ bokk nekk dañ doon ut échelle lañ leen demoon ngir buñ gisee jullit ñi daal di daw ci ñoom léegi bala ñu jàll gisoon nañu almiqdaad ibn amr gisoon nañu ko walillahil hamdu wal minna ki ñu gisagul mooy utba ibn Ghazwan ibn Jaabirin al-Maazini kon moom lañu war a def tarjamaam inshaa allahu taala kon mu ngi tuddoon Utbat ibn Ghazwan ibn Jaabirin ibn Wuhayb abu Ghazwan al-Maazini xaliifu bani Abdi Shams Euh, radiyallahu taala anhu wa ardah loolu tuddoon muy Utba di doomi Ghazwan Ghazwan di doomi Jaabir Jaabir di moo nekkoon Abu Ghazwan al nekkoon xaliifu di ki nga xam ni allié la woon dafa amoon alliance ak waa Bani Abdi Shams mooy ak ñoom ak waa yi nawfal ibn abdi manaaf ñoom ñooñu la ndax ñoo bokk maam benn maam muy euh, abdi manaaf ak abdi abdi mi nga xam ne mooy baayu ñan euh, abu sufyaan ibn harbin ibn moom abu sufyaan ibn harb harb boobu ko leen juróom moo doon abdi euh, bokkoon ci waa quraysh ñooñ la amaloon alliance moom nag seydina kon dàkkantalam moo doon abu ghazwa abu ghazwan di utba di doomi ku ñuy wax ghazwan ibn jaabir moom seydina utba bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci lislaam ñi njëkk a dugg ci lislaam bokk na ci moom seydina utba ibn ghazwan radiyallahu taala anhu wa arda comme ni nga xam ne noonu la ko imaamu muslim ibn al-hajjaj raxmatullaahi alayhi daal di solo jële ko ci seydina Utbat ibn Ghazwan radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne walaqad ci xutba bu gudd bum defoon boo xam ne da ko xutba woon moom seydina Utbat ibn Ghazwan mu ne walaqad ra'aytuni saabica sabcatin maca rasulillah sallallahu alayhi wa sallam maa lanaa tacaamun illaa waraqu shajar xattaa qaraxat ashdaaqunaa faltaqattu burdatan fashaqaqtuhaa bayni wa bayna sacd bni maalik fatazartu binisfihaa wattazara sacdun binisfihaa Allahu akbar kon Seydina Uqba ut ba ibn ut utba ibn ghazwan radiyallahu taala anhu kon ci xadis boobu mu ne walaqad ra'aytuni saabi'a sab'atin ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne man de gis naa sama bopp war wan la bokk na ci njëkk a dugg ci lislaam ba ñuy doon def ñi njëkk a dugg ci lislaam defuñu ko boolewuñu ko ci woon dañ koo tuddul woon mais tekkiwul woon ne ku ñu tuddul woon rek bokkoo ci njëkk a boobu ñi ci gën a siiw ñoom lañ jëloon ñoom Abdullah ibn Mas'ud ñoom Seydina Abu Bakr Seydina Ali ibn Abi Taalib ak ñooñu comme ni ko gise woon mais moom mii ak ñi nga xam ne ñoo doon wax ne ñoom ñoo ñu njëkk a dugg ci lislaam euh, gisoon nañ ci ñu bari ñoom Seydina Abu Zar ak ñooñ moom tamit bokk na ci ñi nga xam ne nee na moom seydina Utba ibn Ghazwan almazini radiyallahu moo mu ne man de gis naa sama bopp bi may dugg ci lislaam ma nekk saabia saba maay septième nit ku dugg ci lislaam euh, ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndaw yàlla li loolu waxoon nañu ku nekk li nga xam rek nga wax te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jamono jooju nekkuloon ku tuub rek mu ne la am na fukk ak juróomi nit yu tuub wala diw ak diw ak diw ak diw tuub na ki nga xam ne moom la ci waxoon loolu tamu laajoon ko mooy ba mu ko ko laajee daf ko wax ne ko moom moo taxit ne ko moom ak Seydina Abu Bakar ñooy ñi nekk ci diine ji mais loolu wax nañ la ne amaana te dafa am yeneen riwaay yuy wane ne ba mu koy laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ndax dafa am benn riwaay mu ne ci Ukaz lañ daje ci marché boobu te Seyna Abu Bakar ak Seyna naa la fa newoon moom alayhi salaatu wasalaam mu ne ñoom ñaar moom ak naa bu Bakar ak naa Bilal abdun wa ñooy ñi nga xamante ne nii ñoo dugg ci diine ji ah, kii nag kon ku nekk li nga xamoon rek ba nga duggee ñi nga gis jàpp ne ñi ñoo la jiitu xamoo ñeneen ñi nga ne yow yaay kon nombre tel moo tax mu ne wala qad ra'aytuni gis naa sama bopp man Utbat ibn radiyallahu anhu saabia saba may septième ku dugg ci lislaam maa rasulillah ànd ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne nag di décrire dund yu metti yañ doon dund te ñu jotoon ko gis mu ne maa lanaa taamun illaa waraqu shajar amuñu woon lu ñu lekk toppoon tolloon nañ ci tumuraanke ak tamit dund gu metti tolloon nañ ci ci benn niveau boo xam ne amuñ woon maalanaa ta'amun amuñ woon dara lu ñuy lekk illaa waraqu shajar lu dul xobi garab yi allahu akbar waaw oh. mooy ne gis nga lislaam noon la woon ñii seen diini taxoon na ñu nekkoon ci condition yoo xam ne du pomme de terre lañuy lekk du pâte du fruit du dara waaye li ñu trouvé daal mooy xobi garab yi lañ doon lekk moo tax mu ne ma lana amuñoon amuñ woon luñ lekk illaa waraqu shajar lu dul xobi garab yi mu ne moom lañ doon jàpp ba gis nga suñu suñu bul yi seen put yi dafa mujj xatta xaraxat ashdaquna Allahu akbar nee na dafa dem ba gis nga suñu put yi dafa mujj di metti mel ni euh, xam nga booy mel ni ru dagg xam nga xobi garab bu dee liñ koy wann di ko wann day bari day def góom mu def ay ay góom ci seen put yi muy jaar di traverse waaw akbar œsophage bi œsophage bi daal di am problème am fa ay góom ndax garab yi nga xam ne ñoo fay jaar te noonu lañ mënoon def ngir mën a survivre dañ ko doon wann mu ne noonu lañ nee woon nee na benn bés faltaqattu burdatan ma daldi for benn burda benn màntu boo xamante ne nii nee na fa shaqaqtuha bayni wa bayna Sa'd ibn Malik nee na ma daldi koy dagg jël burda boobu ma for daldi koy dagg ngir am lu ma làmbaayoo man ak kan Sa'd ibn Malik di Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda nee na ba ma ko defee fattazartu bi nisfiha wattazara Sa'dun bi ñu dagg ko ci digg bi Seydina Sa'd ibn nee na man di Utbat ibn Ghazwan ma daal di jël benn euh, moitié bi daal koy làmbaayoo Seydina Sa'd Malik di Sa'd ibn Abi Waqqas anhu daal di jël làmbaayoo beneen bi nga xam ne moo ci des ah kon loolu mooy li nga xam ne pour wan ne moom kon seydina Utba ibn Ghazwan radiyallahu taala anhu bokk na ci ñi nga xamante ne ni ñoo ñu njëkk a dugg ci lislaam nee na moom mooy septième bi ci dugg euh, kon loolu la wax muy dure condition de vie yi nag moom lañ nee te gisoon nañ ko giroon na takkarnaase ci xisaar bi ci embargo bi comme ni nga xam ne noonu lañ gise woon xadiisu seydina Sa'd ibn Malik bi di seydina Sa'd ibn abi waqaas mi foroon der ba doon tuur ndox dégg lu naan ko di dal ci loo xam ne daal mu xam ne lii ab der la nee ma jël ko daal di koy xoos daal di koy lakk daal di koy baxal daldi koy naan daal di ciy dëgër ñetti fan ma daal di ciy kii noonu lañ doon lekk kon moom Seydina Utba ibn Ghazwan radiyallahu ta'ala anhu ginnaaw loolu bokkoon na ci ñi demoon Habasha gàddaayu Éthiopie gi demoon na moom Seydina Utba ah, radiyallahu taala wa arda bi gàddaay gi amee mu daldi def comme niñ ko gise woon mooy ba nit ñiy jóge màkkay ñëw moom amul woon nu mu ñëwe ndax bul fàtte ne xaliif la mooy moom dafa ñëw màkka nekk fa doxandéem daldi dugg alliance ak waa Bani Abd Shams bi nga xamante ne nag loolu am na kon nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy say njaatige te ñoo ñu ci ëpp ay yéeféer lañu woon euh, bokkoon tamit ñi nga xam ne ñu tar lañ woon ci jullit ñi ba taxoon mënuloon a génn dem mu daldi jël occasion bàyyi ba nga xam ne yéeféer yi ci lañu doon dem di daje jullit ñi nga xam ne ba leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónnee Seydina Ubayda ibn al-Haaris ci premier sariya selon waxu Euh, Seydina imaam Ibn Ishaq bu yonent mi alayhi salaatu salaam bu mu yónni te demul ñu daal bañ demee foofu xeex amul léegi Seydina Utba Ibn Ghazwan naka noonu Seydina al-Miqdaad Ibn Amr ñu daal di profité jóge ci yéefar yi daw si ñëw ci jullit ñi ndax ñoom wa kaana muslimayni comme lu imaam Ibn Ishaq wax ay jullit lañu woon kon noonu la ñëwee moom Seydina Utba ibn Ghazwan noonu la ñëwee euh, foofu di makkatal muka euh, madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag fekke na badar waaye non seulement badar waaye shahidal mashahida kullaha allahu akbar non seulement fekke na xeexu badar xare badar waaye amul benn xare benn xare bu yonent bi alayhi xare lu dul seydina Utbat ibn mu ngi woon ci wetam ndaw jaloore radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag jamono yooyu ci xare yooyu dafa amoon benn spécialité moom muy ci ñi nga xam ne ñoo doon sànnikatu flèche yu aay yi ak arc yooyu ak xeej yi moom ci ñooñu la bokkoon ci ñi doon woowe ar rumaat moom ci la bokkoon nga xam ne ñoom bu doon tey dañ naan ñooy les ci langage u tey sniper mooy ñi nga xam ne ñoom seen spécialité mooy tirer ci ci ci ci militaire yi ñu naan un sniper wala waa ju mën a jame nii sax ñu jekk rek am kuy rey dañ naan benn sniper daal mooy loolu moom moom ci xare yi moom tirer moom moo doon spécialité am te kat yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne alaa innal quwwata rammi alaa innal quwwata rammi alaa innal quwwata rammi allahu akbar mu ne woon alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen xamu leen ne alquwa force xeex dëgg force ku la ko gina a man moo la moo la man ci xeex mooy arram yu ku la dàq di tii di cible te du te du mooy cible li muy cible kooku moo lay raw bu dee ne missile bu ñu tiire mu dal objectif bi atteindre objectif bi ñu bëgg kooku moom ay cartouche am du yàqu ci àll bi du ko fëgg muy jaar gauche kii te loolu ku la gën gën laa baaxle kooku même bu la gënee néewi arme mooy tane ki nga xam ne moom manul loolu moo tax mu ne alaa waawee yëgu ngeen ma yëgal leen alqow wala force ar ram yu mooy sànni moom nag dafa bokkoon loolu mooy li nga xam ne mooy spécialité te bokk na tamit ñi nga xam ne ci umara u yi lañ bokkoon chef yi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam chef de guerre yi nga xam ne yu mag lañ woon moom Seydina Utba ibn Ghazwan te ginnaaw dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamonoy Seydina Umar ibn al bokk nañ moom Seydina Utba ibn Ghazwan ñi nga xam ne ñoo ubbi euh, fële waxoon nañ la Sa'd ibn Abi moo jiite woon foofu Iran ay Irak yooyu yëpp ñoom ñii bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko ubbi te moom ci boppam xam nga waxoon nañ la Seydina Saad moo defar ba kii Basra mais moom mii ci boppam di Seydina Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu mooy ki plan wu Basra moom moo ko def plan bi moom mooy ki nga xam ne mooy Utba ibn Ghazwan mooy ki nga xam ne moo def kartu Basra moom moo ko def bañ tëral daal di teg dëkk bi daal di koy euh, tabax te gis nga malgré lool euh, ñoo dëddu woon àdduna moo def lool de waaye ba mu koy def utul suuf sa ca gën baax foo gën a mu tabaxal ko boppam kër ga këram déedéet wala mi yabni biha daaran dafa waxu woon sax benn kër loolu imaam boo demee ci usdul gaaba dinga ko fa fekk ak imaam ibn Sa'd na ko noonu boo demee ci al isti'ab bu imaam ibn abdil bar al andalusi diñ fa fekk wax jooju euh, kon moom mooy ki nga xam ne basra basra gi ngay dégg basora moom mooy ki nga xam ne moo ko moo ko moo ko natt ndax buñ ne Sa'd ibn Malik di sayyidina Sa'd ibn euh, Abi Waqqas moo ko def mooy moo jiite woon armée bi moo doon moo jiite woon kii bi moo tax comme ñu naan le président moo ko def mais président bi est-ce que moom moo tabax autoroute bi déedéet am na koo xam ne moo doon chef de projet bi wala architecte bi wala mooy équivalent wu architecte bi moo doon Utba ibn Ghazwan al-Mazini radiyallahu taala anhu wa arda ginnaaw gi nag euh, bi ñu ubbee foofu Seydina Umar ibn al da ko fa bàyyi woon mu nekk ki nga xam ne moo euh, newoon foofu ji Basra bi nga xam ne nag fa la fa nekk waaye moom amul woon mooy ne nekkam foofu déggoowuloon ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu wa euh, ci noonu fi la ñëw ci ci Seydina Umar ibn al-Khattab doon ko ko wax waxoon ko ko Seydina Umar doon ko bind di ko Seydina Umar ibn al-Khattab daal di koy woo ne ko ngir mu ñëw fa euh, mu daal di fay ñëw moom nag bi mu Basra foofu noonu bokkoon na ñi nga xam ne ci boroom discours kat yu mag yi la bokkoon ku éloquent la woon te nekkoon nit koo xam ne tamit ku ragaloon ak yàlla ci ay discours am ak xutba yi nga xam ne moom la doon def ba xadiis biñ nax sànk te ne imaam muslim moo ko soloo moom bi mu naan walaqad ra'aytuni sabi'a sab'a ma rasulillah sallallahu alayhi wa gis naa sama bokk ma ne woon septième personne bu dugg ci lislaam ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam lool ci xutba la woon bokk na ci xutba boobu lim doon wax naan alaa inna dunya qad aadanat bi sarmin wa wallat xida walam yabqa minha illa subaabatun ka subaabatil ina wa innakum fi daarin tantaqiluuna anha fantaqilu bi xayri ma bi xadratikum doon na wax ci biir xutba boobu naan ah yëg leen ne àddina bi de moom de wane na ginnaaw ni mu ñëwee rek noonu la wane waat ginnaaw ni mu gën gaawe mooy àddina yàggut la la bëgg a wax àddina yàggut wakam euh, euh, ñaata nit nga gis ñaata peuple nga gis nga xam ne ñoom ñépp mujj nañu nekk ci ñoo xam ne dañ leen di nettali waaye nekkatuñ ñuy nettali mooy seeni mbir weesu na te amoon na ay jamono ñépp foogoon ni ñi amaana duñu fi jóge l'empire romain l'empire perse waaye bu yàggul ay URSS ay yooyu yépp ngay gis waaye tamit ci biir nit ñi nit ku nekk rek xam nga ñoo xamante ni nii xamoon nga leen dundatuñu ci ñoo xam ne jàppoon nga ne yow fi ñu toll ci daraja walla am am amaana seen seenu àpp jotagul waaye ñoom ñépp ñu daldi dellu ci suuf dellu ci ki nga xam ne mooy àllaamul xuyub moo tax mu ne ah alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa waawee yëg leen ne àddina bi kat dafa gaaw ni mu ñëwee noonu rek noonu la wane wanewaat ginnaaw te nag desul ci àddina bi li fi des ñun ñii ñu nekkandi fi di dund dafa mel ne rek nit koo xam ne dafa naan ba lu tuuti des ci li des noonu ñu war koo àggale ci am ndab ci kaas boo naan mu ne presque looloo des ci àddina bi mooy nit ku màndi ba desel desit jooju ca des presque àddina bi noonu la looloo fi def de ah, kon nag mu ne comme que mbir mi demee na noonu ci biir xutba bi mu ne wa innakum kon nag yëg leen ne yéen fii daarin da ngeen a nekk ci kër goo xam ne tantaqiluuna anha kër gi dangeen fi fiy toxoo jóge fi wallahi ku jàpp ne àddina moom fi ngay sax mooy ndax nga sa bopp ndax fii foo jaar di nga fu jóge mu ne fi ngeen di toxoo jóge de kon nag fantaqiloo bi xayri ma bi hadratikum kon nag ah comme que am na mooy mbir la moo xam ne du jaas manu la ñàkk foo jaar dañ fiy jóge foo jaar di nga fi jóge éternité amul gêne de longévité amul foo jaar di nga mu ne nag comme que noonu la deme kon nag bu ngeen di toxu di dem di fi jóge war a dem dund ga nga xam ne du jeex fantaqilu na ngeen toxu di dem bi xayri bi hadratikum li ne fii ci àddina bi bu ngeen di toxu seet leen li gën ci àddina bi ngeen toxook moom te lool mooy lan mooy jëf ju baax bu ngeen di dee daal fexe leen ba bu ngeen di dem ngeen yóbbaale li gën lu ne fii mooy gëm yàlla tey jëf lu baax loolu bokk na ci li nga xam ne moom seydina Utbat ibn Ghazwan al-Mazini radiyallahu taala anhu moom la doon wax bi nga xam ne nag kon ci li ñëw ci seydina Omar doon ko bi nga xam ne ci la ko doon bind di ko wax ne moom déggoowul ak ki nga xam ne moo jiite dëkk bi di seydina Sa'd ibn Abi euh, Waqqas moom côté moom Basra la jiite woon waaye foofu noonu yépp seydina Sa'd moo ko jiite woon radiyallahu taala anhuma seydna omar daal di koy woolu mu ñëw bi mu ñëwee mu waxtaan ak moom ne ko waaye nangulu ko lim ko ne noo man doot foofu dootuma fa dem mu ne ko déedéet seydna omar ibn al-Khattab ne ko demal rek bi nga xam ne moom nag mu ne ko a ah, fa wallahi la arji'u ila basra abadan ah wax nga ma ma dem man nag ñëw di wax ne ko man nag bëggatumaa dem basra wallahi maa ngi ñaan ci yàlla këne dootuma fa dellu ba faw ba mukk mukk dootuma fa dellu Seydina Omar daldi bañ ne ko déedéet léegi waaye comme que jullit moom ndigal lay topp mooy ne bëggulu faa dem mais comme que sa kilifa neenal di nga dem dangay dem lii lii lañu bokk na ci li nga xam ne moom la jiilu saxaaba daal di woon rawe radiyallahu anhu rawe suñu jamono yi ak suñu nit après ñi ñëw ndax dégg ndigal yombu leen ndax jàpp nañ ni ñoom ndigal mooy loo xam ne dafa ànd ak seen bakkan wala loo xam ne dafa fekkoon mu neex leen ñoom bu dul loolu tuddewuñ ko ndigal dañ naan damay jéem a forcer wala non pourtant ñëw na ba waat di wax Seydina Omar ne ko fa wallahi maa ngi waat ci yàlla que ne man duma ma delluwaat Basra mais fa aba Umar waradda Seydina Umar bañal koloon ne ko déedéet di nga dellu ndax daa am loo fa war a loo ma fa war a liggéeyal te nag il nga dem lii boo demee ci imaam Ibn Sa'd radiyallahu taala anhu daal dina koy solo am na nag ci biir xadiisu imaam Ibn Sa'd bi loo xamante ne partie boo xam ne imaam al-Bukhari solo na ko même bu dee ne jaarul ci Seydina Utba Ibn Ghazwan radiyallahu taala anhu wa arda wa anna bi kon loolu la Seydina Omar ne ko di nga dem pourtant waat na de mais mu dem waaye nag li sëy yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon nijaayu Seydina Anas Anas ibn Nadr radiyallahu taala anhu ne am na ci nitu jaamu yàlla yi ñoo xam ne lu ñu waatal yàlla buur yàlla defal leen waat jooju waaw yoo xam ne moom la doon wax naan rubba ash'atha aghbara dhi timrayni baaliyayn law aqsama ala allahi la abarra allahu akbar sayyidina yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bariwaana nit ñoo xam ne am na ci riwaaya benn riwaaya mu ne madfu'un anil abwa wala bil abwa waa joo xam ne mu ne bariwaana nit ñoo nit koo xam ne rubba ash'atha koo xam ne dafa pënd poussière bopp bi karaw gi jaxasoo poussière ba gaay ñenn ñi sax buñ ko xoolee dañu jàpp ne kii ab dof la walla waale joo xam ne moom moom tekkiwul dara mun a rubbaaka bari ash'asa ñoo xam ne dañoo pënd seen karaw yi boog dafa jaxasoo axbara ñu poussière zi timray ni yor ñaari liñ naan ñaari yéere rek yoo xam ne presque ñenn ñi sax tem ñu ne lii moom ay daggit la du yéere dara ndax tellement dagg yi nga xam yéere yoo xam ne en lambeau lañ nekk daggaatoo fu ne mu am ñaar rekk yu seen koo xamante ni nii law ak sama waat naa ne man alayhi salaatu salaam bu lu mu wax boroomam daal di ciy giñ lu mu giñ buur yàlla defal ko loolu moom mii nag ci ñooñu la woon naa Utba ibn Ghazwan moo tax bi mu waatee lool Seydina Umar ibn al-Khattab ne ko waaye nag dinga nga dem mu dem waaye famaata bi tariq ci yoon wi laata muy àgg basra fa la génn àddina nga gis ne waat gi mu waat ne fa wallahi maa ngi waat ci yàlla laa arji'u ilal basrati abadan duma dellu basra mukk mukk suñu boroom daal di koy nangul waxam jooju ak waatam googu defal ko loolu nga xam ne mu ngi ci ndigal di topp ndigalu xalifa bi radiyallahu anhu mi ne ko di nga dellu quand même muy dellu waaye waat gam waatoon ne du fa dugg mooy comme que ci ndigal la ne suñu boroom daal di koy tawféexal defal ko li mu waxoon mu am te pourtant mu ngi woon ci ndigal yi nga xam ne mooy ndigalu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda bi mu génnee àddina noon nag ci yoon wi am benn jaamam boo xam ne li nga xam ne moom la amoon ci bagage te yeboon ko di dem euh, génn àddina mu jaamam boobu daldi dëpp ak bagage yooyu daldi koy indi seydna Umar ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag euh, bi muy génn àddina noonu euh, mu ngi génn àddina la kon ci xilaafa seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda lan am na nag ñeneen ñu ne Euh, l'an kii la génn àddina l'an 17 wallahu taala alam ay dhalika kan ana ñaari dat yooyu lan moo ci nekkoon ndax ñi ne 17 dañ ne boobu moom sens contraire bi la Basra la doon jóge di ñëw Madina daal di génn àddina l'an 17 waaye bi dëppook riwaaye bële mooy ne du loolu Medina la doon jóge ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci ndigalu alxalifatu rachid thani xulafa rachidin alfaaruqu omar ibn alxataab radiallahu taala anhu wa arda ci la génn àddina ci yoon bi muy dem basra moom seydina utbat ibn ghazwan ci l'an 15 après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te mu ngi amoon 57 ans <coughs> la amoon moom radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala aaliyal firdawsi maskanahu wa mathwa kon kooku mooy uh, Utbatu bnu Ghazwaan uh, radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi nag bu ñu àggalee kon fi nga xam ne moom lañu yemoon ci première ci kitaabul maghazi di ghazawaatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam di xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme niñ ko waxe woon sànq ci ubbitelu jotaay gisoon nañ ghazatul abwa di waddaan ak sariya bu ubaydata ibn al xaaris ibn al muttalib radiyallahu taala anhu wa arda imaam ibn isxaaq daal di ñuy wax beneen sariya boo xam ne bu am la boo xam ne dafa am wute nag diggante boobu ak bi ñu gisoon muy bu Seydina Ubaydat ibn al-Harith bi ban moo njëkk taw tuddoon nañ ko beeweesu tuddoon nañ ko sànq tamit imaam Ibn Ishaq ba léegi ci riwaaye bañu la waxoon te defoon nañ taxriij bi booba ci jataay bii weesu boo fàttale ko këne defoon nañ taxriiju xadiis bi xam naa dinañ ko defaat léegi ci bu sariya bi ci tegu kon imaam ibn isxaaq ne raxmatullaahi alayhi wa ba'atha fi wa ba'atha ay rasulullah sallallahu alayhi wa sallama moom imaam ibn isxaaq mu ne wa ba'atha mu daldi yónni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fi muqaamihi haadaa dami muqaamihi dhalik Hamza bn Abdil Muttalib ibn Haashimin ila sayfil bahr eh? Seydina Muhammad ibn Isxaaq mu ne ginnaaw loolu wa ba'atha mu yónni Rasuulullah ndaw yàlla li fii maqaamihi dhalik mooy ci foofu noonu mu desoon foofu mu newoon waxoon nañ la dafa maj dafa dellu woon fan madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam Hamza ibn Abdul Muttalib mu daal di yónni beneen takk beneen raaya xare daal di koy jox sayyiduna Hamza ibn Abdul Muttalib bi sayyiduna Hamza asadullahi wa asadu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anhu wa arda ibni haashimin di bàytexu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax frère baayam la woon moom seydina Hamza ibn Abdil Muttalib ibn haashimin fan la ko yónni ilaa siifil bahr siifil bahr la ko yónni muy euh, tafes tafes la ko yónni ngir lan lan moo tax mu yónni ko foofu mooy ab armée ñu ngi ci kutubul almaghazi lañ ne xare yi saraya yi gis nañ benn bu Seydina Ubayda bi mooy deuxième bi bu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ñaar yooyu ban moo njëkk dinañ ci ñëw léegi insha allah mu ne min naaxiyati al-Iis fi thalaathiina min al-muhaajiriina laysa min al-ansaari ahad mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu koy yónni moom Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib ci siifal bahr ci tafes gi ngir mu dem fa ak armée boobu mu ne woon ci côté al-Aïs yu yépp ay dëkk la comme ñu ne dans les faubourgs de de ñaari tali wala dans les faubourgs de Parcelles wala yooyu la ko tur la rek mu ne bi ñuy dem nag moom Seydina Hamza fii thalathina rakiban ñu ngi nekkoon ñaata mu ne trente gawar lañu woon trente warkat ñoo xam ne dañu waroon ñoom minal muhaajiriina waaye bokk ci ñi nga xam ne ñooy ñi gàddaayoon les exilés jóge màkkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman daal di ñëw madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wasalaam mu ne laysa fihim min al ansaari ahad mu ne ñooñu nag amul kenn kenn kenn ci waa lansaari ku ci bokk comme ni ñu ko waxe woon ci sariya bi weesu ak génn yonent bi alayhi salaatu salaam doon génn yóbbaalewul woon waa lansaar ndax amuñ woon ak moom dig ca accord wa ya amul woon xeex moo tax moom seydina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam doonu leen woon yóbbaale kon mu ne amul kenn ci waa lansaar yu bokkoon ci convoi boobu ci arme boobu mu yónni à leur tête Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu nee na nag bi ñu demee falaqiya Aba Jahl ibn Hisham mu daal di fay daje kan Abu Jahl la dajeel di rasul kufri bi Makka di tetu kuffaaru Quraysh yi di seen njiit euh, loolu nag waxoon nañ li muy tekk na njiit mooy dafa bokk ci ponkal yi waaye bokk tekkiwul ne Quraysh ñoom dañu am koo xam ne moo doon seen roi ñoom amuñ woon lool waaye dañoo bari woon ay ku nekk rek ñu naan la sayyidu Quraysh mais moom bokkoon na ci kilifa yu mag yi comme ni ko euh, Utba ni ko Umayya waxe woon euh, euh, Sa'd ibn radiyallahu taala anhu ne ko bul yëkkati sa kàddu ci kaw Abul Hakam ndax fa innahu sayyidu ahlul yi bul yëgati sa kàddu ci kaw abu xakam euh, mii di abu jahl ndax mooy sangu waa xur moom nag la seydina Hamza dajeel bi mu demee ci tafes gi noonu mu ne bi daalika saaxili fii talaati miati raakibin min ahli makka bi ñu newee foofu ñu ngi daje ñu daje faak kon abu jahlin mais abu jahlin moom ñi mu àndal ñaata lañu woon fii talaata salaasi mi'ati raakib trois cent gawar min ahli Makka te bokk ci kuffaaru Quraysh ni bokkoon ci waa Makka mais Seydina la ñaata lañ salaasiin fii sa ñoom trente lañ di ay ñi nga xam ne dañ leen a yónni dañoo exil mooy muhaajiruuna yi benn waa Ansaar yi bokk ci Abu Jahlin moom ak ñim àndal trois cent lañu ci waa Makka waa léegi mbaa xeex am na Uh-uh. kii ne imaam ibn Isxaaq ne fa xajaza baynahum Majdi ibn Amr al-Juhani wa kaana muwaadi'an lil-fariiqayni jamii'an fansarafa ba'du al-qawmi 'an ba'd wa lam yakun baynahum qitaal mu ne nag bi nga xam ne nag ci lañu daje trente ñi ànd ak Seydina Hamza radiyallahu anhum ci jullit ñi ak 300 yi ànd ak Abu Jahl ibn Hisham nga xam ne foofu nag lañ daje ah mais est-ce xeex am na mu ne déedéet fa hajaza baynahum Majdi ibn Amr mu ne waaye dafa dox seen diggante ba xeex amul ki nga xam ne mooy Majdi na Amr xam nga gisoon nañ ko eh, Majdi na Amr gisoon nañu ko moom gisoon nañ na Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu demee doon kari ci ghazwatu Waddaan ak Abwa doon kari njëggum Quraysh te mu rëcc doon utaale tamit ñi nga xam ne ñooy ñooy waa Banu Damra ñooñ dañoo rëccoon ñoom ba mu dajeek ñoom dañoo am ay accord ngir isoler Quraysh ki nga xam ne moo leen jiite woon comme li imaam al-Hafiz ibn waxoon ci al-Fath mu ne ra'isuhum Majd ibn Amr al-Himyari mooy ad-Damri de bokk ci waa ba ne Damra mu ne moom la nga xam ne moom la amaloon ay accord moom alayhi salaatu wassalaam léegi comme que moom euh, mu daal di dox seen digganteeg ñoom ndax ñoom ña ño mooy ñaari côté Quraysh séquñu woon amuñoon benn problème ak ñoom gaa yonent mi alayhi salaatu wassalaam jël na accord ak ñoom que ne duñu dimbali Quraysh ci seen kaw mais ba léegi. Quraysh deful lu tax ñu koy xeex léegi bi ñu dajee noonu muy Abu Jahl ak Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ku nekk ak sa ñi nga àndal radiyallahu moom mu dox seen diggante ñu daje foofu moom mu dox seen diggante ndax allié la woon pour ñaar ñi amuñu woon benn problème léegi nag bi mu doxee seen diggante waxtaan ak ñoom ba ku nekk nag daal di dellu fan sarafa ba'dul qawmi an ba'd wa lam yakun baynahum qital ñu daal di dem ku nekk dem euh, sa côté te xeex amul ndax li nga xam ne médiation bi nga xam ne dox tànk jàmm yi ci Majdi ibn Amr al-Juhani euh, daal taxaw léegi xadiis bi bu taxi imaam ibn Sayyid an-Nas rahmatullah indi ñoo ko ci Uyunul Athar rahmatullah alayhi waaye bi isnaadin daif sanad boo xam ne càllale bi dafa daif dafa wérad ndax ibn la moo fa nekk te mudallis la mooy day nettali loo xam ne jëlewu ko ci ki nga xam ne moom lay nettali te dafa en plus mu def an ana mooy an diw jëli naa ci diw mooy leeralul que ni moom du ko dégg te loolu mu mudallis bu ko defee xadis boobu kenn du ko nangu naka noonu xadis bi imaam ibn al asir daal dina koy tudd ci al kaamilu fi taarix ak naka noonu boo demee ci al bidaaya wa nihaaya bu imaam ibn ibn daal na ko fay tudd waaye sanad bi wax naa la sanad bi dafa da'if ndax imaam euh, ibn lahiya rahmatullahi alayhi mooy sariya bu Hamza ibn Abdul Muttalib léegi nag dafa am wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim est-ce que bii nii ak bu Seydina Umar ibn ak al-Haaris bi ban moo jiit ban moo njëkk ah loolu dafa am wute ndax imaam Ibn Isxaaq bi mu ëndee lii xam nga moom wax nañ la sànq ne moom te gisoon nañ ko jataay bi weesu dane sariya bu Euh, euh, armée bi nga xam ne moom la yonente mi alei salaatu salaam taxawaloon te jiital Ubayda ibn al-Haaris mooy bi njëkk loolu la imaam Ibn Isaaq wax waaye moom da ko defoon ak suure ay réserve mooy da ko conditionné woon bu dee wax giñ ne Seydina Hamza daf ca wax ay ay ay vers yoo xam ne ci biir vers yi dane moom mooy ki njëkk a jiiteb sariya mu ne loolu de bu dee dëgg bu dee wér na kon dëgg la kanta euh, kon mën nañu ne pour gàttal ñaari wax seydna imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi dafa gis ni moom sariya bu ubaydat ibn alxaaris moo njëkk waaye kanta muusa ibn uqba rahmatullahi alayhi moom dafa soloo jële ci imaam az-zuhri rahmatullahi alayhi mu ne yónni gi ñu yónni Hamza dafa nekkoon qabla ubaydat ibn alxaaris kene euh, sariya bu Hamza bii boobu moo njëkk avant bu Ubayda ibn al-Harith bi la te nee na foofu mu tudd fa ne moom euh, yonent bi alayhi salaatu wasallam non seulement avant la mais avant sax ghazwatu Abwa la avant bu njëkk boobu yonent bi alayhi salaatu wasallam njëkk xare ci la yónni woon kan Seydina Hamza mooy premier sariya boobu sax yonent bi alayhi salaatu wasallam xareeguloo du tout loolu la imaam Muusaa ibn Uqba daal di solo jële ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi léegi nag mu ne moom imaam Muusa ibn Uqba di jële ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi ba léegi te wax jii nii riwaay bii boo demee ci Dalaa'ilu Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi di nga ko fa fekk mu jaar ci yoonu Seyyidina Muusa ibn Uqba mu jëloo ko ci imaam az-Zuhri rahmatullahi ala al-jamii' kon muy beneen avis këne bu Seyna Hamza non seulement moo jiitu bu Seyna Ubayda mais avant xare yonent mi alayhi salaatu salaam al abwaa la woon mu ne nag falamma xafala mu ne imaam Zuhri yi ne ko mooy sëriñum la di sëriñu Seyna Muusaa ibn Uqba mu ne Seyna imaam Az-Zuhri ne Ubayda ibn al-Haaris radiyallahu anhu bi ko yonent mi alayhi salaatu salaam nag di yónni ci soixante yooyu wala quatre-vingts personnes mooy bi nga xam ne ci la dëpp moom alayhi salaatu wasalaam jóge fan àggaguloon sax Medina Abwa première xasab euh, xare bi di waddaan Abwa foofu ba mu fa jógee ci yoon bi ci la yónni Seydina Ubayda ibn al-Harith boole kook soixante personnes wala quatre-vingts ci waxu imaam Ibn Ishaq ngir mu dem daldi muy raaya boobu muy xare boobu euh, sariya boobu te boobu fekkoon na kan bu Seydina Hamza am ndax boobu moo njëkkoon sax xare boobu nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam jóge daal di yónni kii loolu la imaam Muusaa ibn Uqba jële ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi naka noonu imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi moom it loolu la wax kene li nga xamante ne ni mooy sariya bu Seydina Hamza mooy li nga xam ne mooy moo njëkk euh, Euh, sariyakan bu seydina ubayda ibn al xaaris te loolu moom la abu mashar tamit wax ak ñeneen ne loolu mooy li nga xam ne ñoom loolu lañu wax di ciy dogu ko ne sariya seydina Hamza mooy premier sariya armée bu yonent mi alayhi salaatu salaam yónni jiital kenn ci jullit ñi te demoon léegi seydina Hamza bi muy dem ana kan moo yoroon drapeau ah ñoom imaam Muusaa ibn Uqba miñ la waxoon mu ak Abu Ma'shar ak imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhim ñu wa kaana xaamilu wala wa kaana xaamila raayatihi Abu Marsadin xaliifa xaliifu mu ne këne ki nga xamante ne nii ñoom mooy ki jiite woon ki yoroon drapeau Seydina Hamza moo doon Abu Marsad incha allah nañ ko gis léegi mu ne mais mais ban objectif lañ amoon yonent mi alayhi salaatu salaam gis nañ di ko yónni Sayfal Bahr mais lan la fa doon def dafa dem ndax riwaay imaam Ibn Isaaq bi duggul ci détail bi dana rek da ko yonent baa alayhi salaatu salaam dafa yónni ci bërëb bu fi maqaamihi daalik Hamza ibn Abdul Muttalib ila sayf al bahr min nahiyati al is fi thalathina rakiban min al muhajirin loolu rek la wax que ne da koo yónni foofu ci trente personnes yoo xam ne yu mu ànd ak muhajiruna yi mais waxuñu euh, que ne moom alayhi salaatu wassalaam ban ban objectif ndax bu ñuy yónnee arme daa am objectif ñoom nag wax nañ ko muy ñoom imaam al-Waaqidi ak ñoom imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhim ñu ne lan lañ doon def li yata'arradu ira quraysh riwaay bi boo demee ci fathul baari yi di ko fa fekk imaam al alxaafiz ibn xajar indi na ko foofu ñu ne ñoom Seydina Hamza li ko génne woon yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ko c'est pour dogale li yata'arradu ngir ñu dogale ira quraysh benn caravane commerciale boo xam ne bu quraysh la muy njëg moo xam ne dafa jóge jëli ay marchandises Sham yoo xam ne moom lañ doon comme que foofu muy yoon bi moom lañ doon kari ngir dogaale leen ñu dajeeg Seydina ñu dajeeg ki al-mal'un Aba Jahlin lañ daje ci ñu bari ñooñu kiy waxoon euh, ba Majdi ibn Amrin daal di dox seen diggante kon kan moo yoroon kon loolu moo jëm ci wuute boobu mooy imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi nee na bi jiitu muy sariya bu abu ubayda fa kaanat raayatu ubayda manaan abu ubayda abu ubayda amir ibn al jarrah moo tax bu gisee ubayda rek ne abu ubayda ubayda ibn abdul mu ne raaya boobu fii ma balaghani ma jote ko xam-xam man abu uh, ibn isxaaq mooy awwalu raayatin bu yonente mi alei satu sauf que ñoom ñi la wax imaam al-Waaqidi imaam Muusaa ibn Uqba imaam az-Zuhri imaam Abu Ma'shar ñoom ñëpp dañ ne Seydina Hamza mooy bi njëkk wallahu taala aalam léegi loolu benn la kon mu ne ki nga xam ne nag moo yoroon drapeau bi drapeau wu Seydina Hamza mu ne mooy Abu Marsad al-Ghanawi moom lañ ne moo yoroon raaya bi muy ki yoroon drapowu wu euh, euh, sariya bu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib te mooy sariya bu njëkk ci waxu ñuñ la tuddal léegi kon léegi kooku mooy kan kan mooy Abu Marsad al-Ghanawi kon moom mu ngi tuddoon euh, abu marthadin alxanawiyu loolu moo doon dàkkantalam abu marthad waaye turam dëgg kannaaz la tuddoon kannaaz ibn xusayn di kannaaz di doomi al xusayn di doomi al xusayn looloo doon turam abu marthad nag moo nekkoon dàkkantalam loolu sax la siiwe abu marthadin al xanawi radiyallahu taala anhu moom nag allié seydina Hamza ibn Abdul Muttalib la woon radiyallahu taala anhu wa ardah moo tax e, mu ne xaliifu Hamza ibn Abdul Muttalib moom nag am nañu ne turam bi comme ni alxaafiz ibn Hajar wax ci al isaaba fi tamyiz saxaaba rahmatullah radiyallahu taala anhum mu ne am na nag ñu ne wa yuqaalu Xusayn ibn Kannaaz am na ñoo xam ne nee nañ turam du Kannaaz ibn Xusayn mais dañ koy juutal Xusayn la tuddoon di doomi Kannaaz am ñu ne nee na ñeneen ne non turam sax nekkuloon loolu lépp mais Ayman la tuddoon Abu Marsad Ayman la tuddoon ah eh, Kantaa mu ne Kantaa imaam al-Baghawi rahmatullah alayhi eh, ci mojamu Saxaaba moom dane Kannaaz ibn al-Husayn mooy bi njëkkoon wax ne Kannaaz tudd di doomi al-Husayn am nag ñeneen ñu ne non seulement Husayn mais doomu Hisn waaye imaam al-Hafiz ibn Hajar nee na wal mashhur al awal bu njëkk bi di Kannaaz ibn al-Husayn mooy loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw di Abu Marthadin al-Ghanawi Kannaaz ibn Husayn noonu la tudd Husayn noonu la tuddoon eh, ibnul xuseyn abul marsad looloo doon turam xuseyn boobu walla xisn di doom ku ñuy wax yarbu' yarbu' di doomi amr amr di doomi xarasha ibn sa'd ibn tarif ibn jillaan ibn ghanm ibn ghani ibn ya'sur ibn sa'd ibn qays ibn ghaylaan ibn mudar abu marsad al-ghanawi loolu mooy complet turam ak ay maama Euh, moom nag naa gis nañ ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu yónnee kon ci waxu ñoom Muusa ibn Uqba rahmatullah aleyhi nee nañ moom ci ñoom jële ko ci imaam az-Zuhri këne ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu yónnee sariya bi njëkk armée bi njëkk boo xam ne moom la yónnee bi mu nee Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam te demul bu Seydina Hamza bi ki nga xam ne moo yoroon drapeau wam moo doon kannaas bii di abu marsadin al ghanawi radiyallahu taala anhu wa arda xeex amul mais moom mooy ki jiite woon ki nga xam ne moo yoroon drapeau xeex bi moom nag ginnaaw lool fekke na badar moom seydina eh, abu marsad comme ni nga xam ne noon la ko imaam ibn isxaaq ak seydina muusa ibn uqba rahmatullah alayhima waxe na fekke na badar moom nag lim soloo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bariwul ah, am na benn xadiisam boo xam ne imaam muslim ibn al-Hajjaj soloo na ko boobu sax la soloo ci moom bi mu ne moom yonent dégg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy tere nga xam ne Waasila ibn al-Asqa radiyallahu anhu di riwaaya su saxaabi an saxaabi mooy ab saxaaba moo ko jële ci saxaaba muy waas waasila ibn al asqa moom moo ne radiyallahu anhu këne dégg naa kan abu marsadin al ghanawi fekk mu ne saaxiba rasulillah di saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu naan man di dégg naa man abu marsad dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan laa tajlisu ala al qubur wala tusallu ilayha yonent bi alayhi salaatu wasalaam di tere ne bu leen bu leen toog ci kaw xabru mooy fekk xabru ku ñu fu ñu denc nit nga ñëw toog ci kawam mu ne loolu da koy tere moom alayhi salaatu wasalaam te bu leen julli jëm def ko penku jël xabru bi def ko fi nga xam ne moom ngay jublu wala def ko xibla bokk euh, di julli ju euh, féete ci xabru bi mu ne bu leen ko def euh, moom alayhi salaatu salaam da doon tere lool moom nag tarjumaam bariwul euh, boo euh, ci euh, al isaaba di nga fa fekk tarjumaam mais bariwul na ko noonu tabaqaatu ibn Sa'd ak bu tabaqaatu xalifa yi ak taarixul kabir bu imaam al Buxaari rahmatullah alayhi na ko noonu as saxaaba bu imaam ibn Abu Nu'aym ak al isti'ab bu imaam al ibn abdul bar ak usul ghaaba bu imaam ibn al-asir yooyu boo fa demee di nga fa fekk ay tarjumaam ne gudduñ noonu kon kooku mooy seydina kannaaz ibn al-husayn di abul marsadin al-ghanawi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'wa